Euh, téere bi nga xam ne mooy kitaabu aadaabil nawmi wal idtijaa téere bi nga xam ne moo doon wax ci nelaw mooy bi doon wax ci tegginu tëdd ak nelaw nelaw ak tëdd te nu jeexale woon ko bunt bi nga xam ne moo doon cent trente baabu ru'ya wa ma yata'allaqu biha bunt bi doon wax ci gént ak li nga xam ne moo lëkkaloo ak gént ñu gisoon ci xadis bi mujjoon mu doon xadis huit cent quarante-quatre mu ne woon wa an abil asqa'i wa an abil asqa'i waasila ibnil asqa'i radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna min a'zami al-firaa an yadda'iya ar-rajulu ilaa ghayri abiihi aw yuriya 'aynahu maa lam tarahu aw yaquula 'alaa rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam maa lam yaqul. ñu war a gis nag comme niñ ko waxoon téere bii nga xamante ne nii bu bees la mu ne kitaabu salaam. bu ne kitaabu téere assalaam téere bi nga xamante ne ni mooy wax mooy nuyoo téere bi wax lu jëm ci wàllu nuyoo assalaamu mooy nuyoo euh, téere bi nag téere bi hadis yi mu fi indi surtout lu jëm ci wàllu nuyoo taxawoon nañ ci bu baax bu dee yaa ngi fàttaleku chapitre bi nga xam ne moom lañ gisoon nga xam ne moo doon wax ci xaqul muslimi alal muslim aq bi nga xam ne moom la jullit bi amal mbokk jullitam boo fàttale ko foofu noonu gisoon nañ li jëmoon ci wàllu parce que bokkoon ci aq yi mu ne woon boo dajeeg moom nga daal di koy nuyu moo taxoon ñu taxawoon ci bu baax foo fële gisoon ci ay masala yoo xam ne yu wuute la waaw moo doon xadis numéro deux cent trente quatre euh, euh, quatre yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne woon imaam imaam mu ngi ko doon ci baabu ta'ziimi hurumaatil muslimiin wa bayaani huquuqihim wa shafaqati alayhim wa rahmatihim hadith deux cent trente-quatre bi la waxoon an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ah noor boobu no boobu du du du boobu non du boobu de deux cent abi hurayrata ci même buntu boobu wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala haqqul muslimi ala al muslimi xams raddu salaam voilà ci wàllu delloo nuyoo lan mooy atteem waaye imaam hadith bi mu ci tegoon muy hadith deux cent trente-neuf abi umarata al-Baraa ibn Aazib radiyallahu anhumaa annahu qaala amaranaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi sab'a mu ne woon sayyidina al-Baraa yonent bay saa saab dañoo digal juróom-ñaari mbir wa nahaanaa an sab'in mu tere ñu juróom-ñaari mbir bokk na ci nga xam ne moom la leen digaloon mu ne woon wa ifshaa'u salaam ak di ci juróom-ñaar yooyu bokkoon na ci di wasaari nuyoo foofu taxawoon nañ ci. ginnaaw fële raddu salaam la waxoon ci xaqul muslim ala muslim mooy delloo nuyoo foofu gisoon nañu àq yi nga xam ne mooy léegi àttey li nga xamante ne mooy nuyoo nag mooy ah delloo nuyoo loolu taxawoon nañu ci walillahi alhamdu wal minna ci ñaari xadiis yooyu lépp lu jëmoon ci masalay nuyoo ak fay nuyoo wasaare nuyoo ak fay nuyoo gisoon nañu ko taxawoon nañ ci yàggoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna moo tax euh, euh, euh, fii nañ ci ñëwaat par ndànk amaana selon hadith yi waaye duñu ci taxawaat noonu fii nga xam ne téere la ko al imaam daal di defal léegi nag dina ci da koo gën yaatal fii waaw da koo gën a yaatal yoo xam ne daanaka yépp gisoon nañ ko fi waaw yëpp gisoon nañ ko fii sauf ko dinañ di xadis yoo xamante ne eh, jotuñu ko woon gis waaye mooy masala yi lañu la bëgg a wax masala yi nga xam ne moom la xadis yooyu du traité daanaka lépp lañ gisoon waaw boo gisee it après bu paree ci téere bi téere bi ñu ciy teg daanaka xadis boobu noonu la tas rek waaw xadis boobu noon xaqul muslimi alal eh, muslimi ak yooyu noonu la tas ak xadis sayyidina al Baraa bi eh, ibn ay amarana bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi sab'in wa nahaana an sab'in waaw loolu daal mooy li nga xamante ne nii moom la tas tudd ko ay buntu kitaabu salaam kitaabu après iyaadatul marid wa tashyi'il mayyit wa salaati alayhi wa huduuri dafnihi ak yu mel noonu wal muksi inda qabrihi ba'da dafni ndax bokkoon na ci aq yi mooy bu nit ki bu faatoo haqqul muslim ala al muslimi sit ida laqitahu fa sallim alayhi boobu bokkoon na mooy beneen riwaaya bi bi ko imam muslim solowee mooy hadis numéro deux cent trente-huit bi mu ne juróom-ñaar boo dajeeg moom nga nuyu ko wa ida daaka bu la woowee fa ajibhu bu la invité nga wuyu invitation wa ida stansahaka bu la sàkkoo nga conseillé ko fan sahlahu nga conseillé ko wa ida atasa bu tisoolee fa hamidallah mu sant tudd yàlla sant ko fa shammitu nga daal di koy fay ne ko yarhamukallah wa ida marida fa'udhu bu nga daal di koy dem seeti wa ida mata fattabi'hu ko topp voilà wa ida mata loolu moom la tas ci bi nga xam ne moo topp ci kitaabu salaam ainsi de suite ainsi de suite doon da ngay gis naal imaamu euh, euh, an an-Nawawi rahimahullahu après léegi moo tax kitaabu salaam léegi euh, euh, daa nekk loo xam ne euh, walillahi alhamdu wal minna daal lu bari gisoon nañ ko ci mais lañ topp bu amee loo xam ne lu yees lu ñu war a gisaat wala lu ñu war a gën a yokkaat insha allah ñu daal di koy gisaale insha allah kon nu ne kitaabu salaam le livre des salutations mooy nuyoo léegi nag al imam mu indi chapitre un chapitre bi ci njëkk bi mu njëkk indi fii muy cent trente et un chapitre bi ñu génn euh, ru'ya wa ma yata'allaqu biha moo doon cent kon bii mooy cent trente et un mu ne kon al imam mu ne chapitre cent trente et un baabu fadli salaami wal amri bi ifshaa'ihi ah mooy alhaadi wa salaasiin ba'da al mi'a alhaadi wa salaasiin ba'da al mi'a baabu fadli salaami wal amri bi ifshaa'i buntu bi wax ci ngëneelu buntu bi wax ci ngëneelu eh, eh, assalaam mooy nuyoo wal amri ak digle bi ifshaa'ihi di ko wasaare waaw ngëneelu da wax ngëneel yi nekk ci nuyoo ak digle gi la sariya di digal digle gi la sariya di digal nga koy wasaare waaw di wasaare li nga xamante ne nii di euh, euh, di ko wasaare di nuyu nit ñi di leen yéene jàmm te di leen koy répandre la salaam kon nag fii nag mu ñëw ci loo xam ne gëjoon na koo def mooy bunt yi après mu dugg nag ci aaya yi indi ay aaya mu ne qaala allahu taala yaa ayyuha alladina aamanu laa tadxulu buyutan gayra buyutikum xatta tastanisu xatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha mu indi suratu nuur aaya 27 mu ne qaala allahu taala mu ne boroom bi nga xamante ne moo kaweta ak kaweem tàmbal jógawul e ci ak yéeg nee na waaw ah yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal laa tadxulu ngalawaay bu leen dugg buyutan ab kër ab néeg ghayra buyutikum bu wuteeg seen néeg hatta tastanisu lu dul ngeen yëglu watu sallimu tana ngeen ngeen nuyu ala ahliha ca waa kër googee wala ña nga xam ne ñoom ngeen fa fekk wala waa néeg boobule waaw léegi aay bi la indi ngir wanne mooy digle al amru bi ifsha'i waaw digle bi sharia digle ñu daldi koy wasaare alquran ci jiitu borom bi yaa ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ngal la bu leen dugg waaw benn kë néeg waaw ndax kat néegi boroom bi da koo defal doomu aadama deful doomu adama yi di fanaan ci mbedd yi moo tax le SDF le SDF le loolu du dool loolu baaxut waaw foog ne nit ñi daal waa gis ñenn ñi di fanaan mbedd yi ñu jàpp ne c'est normal c'est pas normal waaw wala qad ba bani aadam boroom bi daa teral doomu aadama alayhi salaatu wassalaam utal ko foo xamante ne nii ay manazil ay ay dëkkuwaay ngir ñu mën a suturloo ñoo seulement ci bëtu nit ñi waaye tamit am seen li nga xamante ne mooy seen seen seen seen parcelle de loo xam ne seen vie dañ ko fay mën a mëne mu nekk loo xam ne seen liberté la loo xamante ne dinañ fa mën a suturloo ba pare néeg yooyu kër yooyu tax ñi ci mbedd mi ñi jaar ci mbedd meeg yooyu du ñu mën a euh, ñëw rek di dugg noonu waaw bay gis awraay jàmbur moo tax yoon euh, sharia ne bala ngaa dugg nag ci kër ginnaaw ba mu ñu teralee ay dëkkuwaay mu ne nag bu fi kenn nag di ñëw di yërnduwaajeeg di ko yëddoog wala ñëw di dugg lu dul ci ndigalu ña nga xam ne mooy mooy boroom kër yaag boroom néeg ya waaw bala ngay yëddu awraay jàmbur wala ngay gis loo xamante ne bëgguloon nga gis ko même bu dul awra waaw kon nag loolu la mooy lu am am am solo la moo tax ci loolu la yonente bi saa saam doon wax ne képp koo xamante ne nii comme ni ko al imaam Abu Hurayra soloowe mu ngi ci sax imaam Muslim képp koo xam ne dafa yëddu yërndu bër kër jàmbur loo xam ne amu ci seen ndigal kooku am nañ possibilité daal di fëkk bëtu waajooju waaw dara du leen ci fekk waaw te boroom xam-xam yi ne bon lii naa waaw ku fi yër ñu fëkk sa bët boo ñëwee ci juge dëkkub l'islam danaan la yow hadar waaw yow ay nu ko hadar comme que yaa def lu dul noonu ñëw fekk eh, di yëdduwaate ngir di déglu ay kii ak tamit di xool ah, ñëw ba ci buntu këru jàmbur wala buntu néeg jàmbur jël sa bët bi teg ko ci ëyër bi wala ci suuf kii bi crochet bunt bi wala fi ñuy dugal caabi ji di yërdu kooku bu fëkkee sa bët boo ñëwee ci juge fra kii bi euh, bu dee réewum jullit la bu ñuy doxal sariya sawaay yow fa ay nu ko hadar yow de façon kenn du ko zaman kenn du garanti sa bët boobu mooy ñàkk nga waaw da ngay dem faju ji rek te waa ji dara du ko ci fekk kenn du ko inquiété waaw waaw bo loolu insha allah nag loolu <laughs> am ñeneen ñu ne non non non yenn saa sam da koo wax rek ngir euh, euh, tëkku ki nga xam ne mooy def loolu te ne yow bu ñu fëkkee sa bët it mooy yow ñu fëkk sa bët ci yëddu koo yëdduwaate sax loolu loolu loolu noonu mooy yow ku ñëw bay naan la mën nañu fëkk sa bët mooy wane ne loolu garaaw na ah. waaw waaw am ñu ne non du zahir bi de non non non <laughs> Ah, loolu waxin la rek waaw ngir wan ne lii kenn du ko def ak ñaawlu affaire boobee waaw yeneen saa sam da ko wa ala wajhil waaw ngir ci kaw wàllu tëkkuwaate waaye du ne voilà yow fëkkal bëtu nit ñi waaw <laughs> waaw waaw ba gars yi ñu ne non non loolu du xaqiqa bi ci jublu ah waaw kon loolu la waaw kon. waaye ah, de toute façon incha allah bu njëkk bi moo gën a dëgër yeneen saa saam li wax dafa leer naññ laa wax waaw ku fi ñëw di yëddu nit di yërndu ay kiyam fekk daa am loo xam ne imaginer koo xam daa def benn piège ci buntu ci ci ci fëkk ci ci ci porox ndollu buntu yi képp ku yër rek détecteur de kii la de présence <laughs> waaw ku kii rek waa ji dóor benn affaire bi day sànni benn flèche bu ndaw nga dugal sa bët rek mu mu mu sànni flèche bu ndaw automatiquement fokk sa bët sawaay bu dee réewum julli la moom ñàkk nga loolu mooy li gën a ñàkk nga bët laa wax te kenn du inquiété waa loolu mooy lii dëgg aw ah loolu mooy dëgg laa wax da loolu la yonente bi alei saatu moo ko wax jeex na amul ay non c'est pour tëkkuwaate lool day wane gravité wu kon gis nga li nga xamante ne borom bi noonu la terale doomu aadama utal ko dëkkuwaay dëkkuwaay yooyu ngir mu ciy sutur law waaye bu kenn jóge ne di dugg ci ñoom lu dul nga dégle bala ngay tàbbi ci awraay jàmbur wala di gis loo xam ne waroo ko woon gis wala intimité amoo ci droit nit day am intimité ku ne daa am intimité na ngeen ko respecté kon nag mu ngi noonee ah kon loolu lu ama am solo la léegi nag nooy def pour dugg fa mu ne bu leen fa dugg le waaw kër jàmbur c'est interdit sauf ñu ne la duggal wala mu leer ne ak dugg sew sa dugg fi dina ko gërëmloo wala loolu waaye ñëw rek même boo koy gërëmloo amoon droit rek ñi da bañaa hatta tastanisu lu dul ngeen laaj ndigal al imaamu Malik rahimahullah mu ne al istisaan de al istinaas boog xam nga istina istinaas mooy xaw a euh, am familiarité gu waa ji xaw a euh, kii euh, loolu lay tekki quoi waaw euh, euh, comme naas ak nit ki daa bëggal uns ku muy ku muy ku waaw ko ta ngeen mais loolu mu ne lii nag mooy euh, wallahu a'lam al istizan mooy li ci alquran daal fii liñ ci jublu imaamu Maalik rahimahullah mooy yëglu waaw te loolu moom la al imaamu ku mel ni njàngin la woo njànginu alquran ñoom Seydina Ubay ibnu Abbas ak ku mel ni taalibeen bi Sa'id ibnu Jubayr ñoom yaa ayyuha alladina amanu la tadxulu buyutan ghayra buyutikum ta tastazinu ñoom loolu lañu doon jàng waaye li nga xam ne mooy sax ci alquran yi nga xam ne mutawaatir la mooy hatta tastanisu ñoon ñu ne kon tey jàngin yooyu ci yu mel nii da ciy am solo mooy ñu xam baat bii lan lay tekki ñu gis yeneen jàngin yoo xam ne da doon day tekki mbir ma eh, firi leneen ñu xam ne kon lii la ñu ne kon lii day wane ne day dëgëral waxu imaam Maalik bi ne imaam Maalik na ne wallaahu alam yàllaa xam fii maa naraa daal wallaahu alam yàllaa xam mooy al istizaan mooy al istinaas bu le ah am ñu ne mooy tastanisu mooy tastalimu te loolu daanaka c'est la même chose mooy ngeen ngeen xamal nit ñi ah ah ñi caw kër ga ne ñu ngi waaj dugg waaw noonu noo koy xamale ñoom Mujaahid ne non xam nga tax sax ni mooy damay ñaan digal bii mooy dangay def euh, euh, benn geste comme <coughs> nga xaddamte ko <coughs> wala subhaanallah wala alhamdulillah wala nga def bruit boo xam ne dinañ xam ne yow mii da bëgg a dugg waaw léegi nag bu ko defee ñu xam ne waa ji après nga door a dugg waaye boo duggee na ngay nuyu ah wa tusallimu moo tax mu ne wa tusallimu ngeen nuyu ala ahliha waaw ci ña nga xam ne ñooy Euh, waa waa waa dëkk boobee waaw waaw waaw al imam ibn Maaja nag dafa solo rahimahullah jële ci euh, al euh, sayyidina Abu Ayyub al Ansaari ah, mu radiyallahu anhu mu ne dañ ne yonent saa salaam ah yonent saa salaam hada salaam lii de mooy nuyoo xam nañu ni ñuy nuyu assalaamu alaykum wa rahmatullah wa barakaatu ak yooyu waaw famal istizaan waa waa waa waa mooy yëglu googu lan la qaala yatakallamu ar-rajul bi tasbihatin wa takbiratin wa tahmidatin wa yatanahna wa yu'zanu wa yu wa yu wa yu wa hmm? wa yu'zanu hmm? ahlal bayt wa yu'zinu wa yu'zinu ahlal bayt waaw wala wa yu'zinu ah, wa yu'zanu wa yu'zanu ahlal bayt voilà mu ne yeneen tuwaay saa saa am ne nit ki day wax di tasbiixa comme ni ñu waxoon subhaanallah di waaj a dugg wax lool ñu xam ne ah wala allahu akbar wala alhamdulillah wala mu xàddamte ko <coughs> waaw waaw waa léegi après mu ñaan digal waa dëkk ba waa waa néeg boobee wala waa kër googee ah, kon loolu lu ama solo la ah, kon loolu nañ ciy bàyyi xel moom la al imaam da ko indi ngir lëkkaale bunt bi digle bu ñu borom bi digal que ne bu ñu dugg benn kër waaw léegi nag euh, kër gi mooy lan mooy que ça soit yow kër la goo xamante ne nii ah mooy sa kërug bopp la bu dee sa kërug bopp booy dugg wala goo xam ne kër goo xam ne kenn newu fa bu buyutan ghayra maskuna yii mooy yi nga xam ne kenn dëkku fa kër yi nga xamante ne nii kenn dëkku fa bu dee da dugg kër goo xam ne kenn dëkku fa ah comme nga ñëw ci jàkka ji da ngay nit ñi bu dee ay nit a nga fa da ngay nit ñi assalaamu alaykum wa rahmatullah voilà bu dee ne daa am ñoo xam da nga ñëw ci jàkka ji kenn newu fi nga wax comme ni rote ci mbaw ñu Omar ay kër goo xam ne kenn newu fi radiyallahu anhu ma assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin voilà waaw kon loolu ghayra maskuna kër goo xamante ne kenn dëkku fa kon nangay nekk koo xamante ne da ngay waaye doo ñëw rek e, e, daal di na dina dabaj kenn newu fi ah, ah man maa demoon bi may voyage sama néeg la maa ko tëj naa Sénégal ba ñibbisi de toute façon nga ubbi boo duggee boo ubbee da nga assalaamu alayna wa ala ibadillah as-salihin moo tax borom bi ne eh, ghayra maskun hatta tastanisu bi muy indi ci après dina gina a leeral affaire boobu na ngeen nuyoo de waaw ah. hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha waaw ah. ah. kon nag mu ngi noonu no bi ghayra buyutikum ma ghayra beneen bi mooy wax lool yaa ayyuhal ladina amanu la tadkhulu burul seen kër moom nii la waaw sa nag yenn précaution yu bari man nga ko caa bañ a jël wala sa kër waaye nuyoo bi moom da ngay assalaamu alayna wa ala la salihin waaw waaye bu dee même sa néeg nga xam ne am na ko fa nekk doone man maay borom néeg mi ah waaye attention nga ñëw rek nga dabaj yeneen saa saa bu doon dugg néegam yi eh, da doon néeg soxnaam yi da doon yëglu te moo leen moom même bu dee soxnaam yi lañ ko askaneel moo leen ko jox non moo leen ko wutal waaw. doo ñëw rek ay noonu non doon yëglu. voilà kon loolu daa am solo moo nettali loo nga xam ne daa ñëw euh, fekk daa guddee mu ñëw waroon a ay ci yaay Maymuna radiyallahu anha mu ñëw moom yonent bay saa saam guddee ñëw nag mu daal di yëglu ah yaay Maymuna ne ko fa nga ne woon ba heure bi <laughs> fanaanal foo ay yooyu boo koy imaginer ci suñu ñun ñun ñi nga xam ne moom dañoo ay nafsaani kese lañu waaw dañoo fees dell ak suñu bakkan yi moo tax waxoon naa ko benn waay ne ko yow loolu yàgg na ëpp na ay cinq ans est-ce que day neuf ans dix ans dama ko mais yow boo ñëwoon c'est guddee woon ñëw sa soxna soxna si ne la bon nga yëglu fëgg wala sone waaw léegi mu ne la fa nga ne woon ba heure bi na nga fa fanaan waa ji commencé merci ma ne ko est-ce que imagine nga yonent saa salaam moom lool def nañ ko ko soxnaam biñ naan yaay Maymuna radiyallahu anha yonent bay saa salaam de dem na guddee ñëw ci moom la waroon a aye bi mu ñëwee yëglu dana ko fagat ne woon ba heure bii dellu fa nga fanaan <laughs> yonent saa salaam daa négocier négocier neexal ba ndaw si ubbil ko waaw neewul eh, i way fël bunt bi man maa yore saa yu way ko ak nangam nangam basanaa la comme ñun mooy xoolal rek xoolal xoolal <laughs> ba pare rek ñu foog ne loolu mooy ak ngóor quoi foog ne eh, ñun fii ne koo xam ne xamoo woon xadiis bi déggoo li yoreen saa salaam wax yow da ngay jàpp ne bu ñu la eh, man de bu doon kenn waaye ne moo man moom bu doon man damay négocier quoi dañ naan yow mii ni nga yow gaa yi wax ko yu ñàng quoi <laughs> mais bu ñu xamee ne saa salaam la de après yi xaw a retenir te loolu mooy dëgg waaw. <laughs> ba nga xam ne ne saa saa bii la def léegi nag nga war a yar sa bopp nag yooyu itam bu la yu mel noonu dale moo tax yenn xadar yi ñuy jaay yépp sëy yu bari yu ko tas lii la waaw loo xamante ne lu simple la régler waa di jaay walla maa fii takk fii maa fii takk tubay waaye ma ne waaye takk tubay daa tax gaa yi wax waaw yaa ah maa fi takk tubay fii xanaa kooku mooy soxna wo xanaa kooku man aw ma baat sama kër ma ne la waaw léegi yow dama lay laaj yeneen saa sa amuloon baat baat këram ah loolu tax yooyu ay feebar la yoo xamante ne nii du dara dul suñu bakkan quoi ak rëy waaw in fii sudurihim illaa kibrun waaw seen suñu xol yi daal dara ci newul lu dul rëy kese waaw waaw oh, rawatina ngaa oh, ma jigéen damaa dina ma wax loolu waaw kon de bés boobu keroog mu dellu kër bàyyi mu xam waaye oh <laughs> xamoo dara <laughs> waaw kon mooy loolu dafa yëglu ñëwul rek fuus buntu bi dugg may yore saa saa sama kër laa ne non dafa laaj ndigal ndaw si ne <laughs> ndaw si ne ko dellul fa nga newoon nga fa mu négocier bañ daal di koy ubbil moom alayhi salaatu wassalaam <laughs> kon loolu lu ama solo la kër goo xam ne du sa kër tamit rawatina laa tadxulu buyutan bu leen durgooy kër yoo xamante ne nii eh, bokkul ak seen kër hatta tastanisu waaw waaw kon na ngeen nuyoo waaw bul ñëw rek dugg noonu déedéet wa tusallimu ngeen yëglu waaw léegi parce que ñoom seen bunt yi seen kër yi doon am buntu comme ñun ni ñuy def nii bu nekk kabaj ay mbañ gàcce côté yu mel noonu la doon doon xam nga mbañ mbañ gàcc yooyu nga ñuy comme euh, boo demee ci euh, village yu bari euh, léegi sax léegi gaa yi ci buntu kër yoo xam dañuy ut rek benn lu ñu def ci buntu bu mag bi loo xam dañ koy da ngay dugg am lu ñu lu ñu benn mbaar buñ def ci ci ci après bunt bi nga xam ne yow boo nee ci biti doo mën gis ci biir loolu nag doo ne man ah non lool la man damay ñëw rek jàdd dugg contourner droite wala ci càmm càmmoñ daal dugg déedéet dañ naan da ngay da ngay yëglu waaw kon nag mu ngi noonu da ngay yëglu quoi hmm? amoo droit di dugg li nga xamante ne mooy këru jàmbur saa nga yëglu watu sallimu léegi nag yëglu bi kese. du doy xam nga gisoon nañ Zayd na Aslam bi mu ne sama baay moo ma yónni ci Ibnu Umar radiyallahu anhu ma ñëw <laughs> euh, mu mu xam sama baat quoi mu ne ma boo ñëwatee da ngay dangay ngay laaj aadu xul après après nga nuyoo voilà aadu xul waaw daa yor rek aadu xul mu ne mu ne ko da ngay nuyoo nga wax aadu xul mu ne duggal nga daal di dugg voilà kon da ngay nuyoo tamit waaw wala nga laaj ndaa nga dugg après nga daal di nuyoo kon euh, nga yëglu daal bu dee foo xam ne ah da ngay da ngay sone dangay ngay bës wala nga ne kok kok waaw comme yeneen sa salam sahaaba yi léeg-léeg buntu néegam yi tamit buntu yi léeg-léeg seen seen wey yi lañ ko doon fëgge mooy loo xam ne du nekk lu brusque tamit boo ñëwee tamit ci sonnerie bi bul ñëw bës teg ci sa loxo muy non non yoon ngal bés voilà nga xaar te boo defee ñaareel nga xaar kenn wuyu la ñetteel kenn wuyu la nga dem sa yoon waaw ghayra buyutikum bu fa nekk naan wayaw li continuer xanaa nga jàpp ne xanaa dañ maa déggul ndax am na lu foor lu ma dégg te biir amaana loolu waaw boobu nga bës appuyé bu baax waaw quelques secondes nga bàyyi nga defaat nga xaar tuuti waaw ndax amaana waa ji dafa tëddoon waaw boo nekk tamit koo am da ngay yàkkamti amaan dafa tuddoon dafa nekk ci kër gi daa sori bala moo ñëw ba fii day sori man na jël temps waaw loolu yëpp dafa am solo léegi ni tastanisu mooy it boo ñëwee man nga bala ngay ñëw nga woote wala yónni SMS wala yónni message ne maa ngi ñëw heure tel insha allahu taala bu ma amee retard rek dinaa la ko wax waaw te boo ñëwee ba ci buntu ba it yow amul nga ne boo ne won naa ko wax waxoon naa ko ah nga ñëw rek fël buntu bi dugg déedéet bu boobaa da ngay feddaliwaat affaire bi. baroo ñëwee eh, nga daal di nuyoo wotu wattu mu ngeen nuyoo waaw borom bi daal di ñuy digal lii lépp ay bonne manière la yoo xam ne gars yi du ko def après ñu ñëw eh, gis tubaab bi di def yooyu après koo xam ne sax da koy def ñu naan sawaay nag aka tubaabe cay gars yi gars yi vraiment ñoo di tubaab léegi daal mooy correct correct égal tubaab léegi nag ñàkk correct ñàkk xam savoir vivre moom égal musulman quoi wal iyaazu billah lu ko waral te lii suuratul nuur waliyaadu billah ndax ñàkk a xam dara al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu daal di ciy teg beneen aaya mu ne wa qaala ta'aala wa idaa daxaltum buyuutan fasallimuu alaa anfusikum taxiyatan min indillaahi mubaarakatan tayyiba bi nga xam ne moo kaweta kawem jógewul ci giig ba léegi nee na fa daxaltum buyuuta bu ngeen ab kër bu mu man di doon xam nga bee dana woon buyutan ghayra mas ghayra buyutikum kër gudu doon seen kër bii nag mu wax leen comme quoi bi lépp lay traité fa iza daxaltu bu ngeen duggete duggeetee buyutan ab kër fasallimu bu mu man di doon na ngeen nuyu ala anfusikum ci seen bopp tahiyatan nu nuyoo goo xam ne min indillah ci yàlla la jóge mubarakatan bu teey mooy bi yonente bi saa saam jàngal assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa wala assalaamu aleykum wa rahmatullah voilà mu ngeen nuyu bu ngeen duggatee kon mooy nuyób l'islam min indillahi dukkee fa yàlla nuyoo boobu mubaraka bu am barke bu mooy looloo nuyoo bu lislaam ah. waxoon nañ la ba ñuy gis hadith yi la fi waxoon yi la fi fàttali léegi haqqul muslim ak amarana rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi sab'in wa nahana bi an sab'in bu sayyidina al-Bara boobee radiyallahu ta'ala anhuma këne sawaay ay jaajëfa teew ak bul wax dara ak ah saa gaay tey saa gaay waaw ak tamit hatta njaay njaay njaay caw caw caw juuf juuf juuf ah buso buso buso loolu yépp du nuyub lislaam waaw waaw def na nga def Muusa gaay nu ngeen tooge waay sabaaxul xayri marhaban nanga yooyu yépp dara du ci nuyu bonjour good waaw yooyu yépp benn du dara du ko ci waaw assalaamu alaykum boo ko waxee ba pare bu la neexee nag nga teg ci say caw caw caw say jóob jóob jóob yaa xam et cetera <laughs> waaw ak na ngeen def mbaa kenn tawatul ah nangam ak nangam waaye fekk waxoogul islam bii moom yow moom nu yóbbu l'islam defoo tayyibatan mubaaraka moom amoo ko ko moom mubaarakatan tayyiba amagoo ko waaw <laughs> kon fa iza daxaltum bu ngeen duggee buyutan kër léegi nag waa buyutan bii lan la ci jublu ah ah ku mel ne al imaamu al Hasan al Basri na noon Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahma rahmatullah alayhi ma ñu ne buyuutam bi mooy jàkka yi waaw waaw mooy kon maanaa bi mooy bu ngeen duggee ci jàkka yi na ngeen nuyu ña ngeen fa fekk ah waaw bu dee kenn newul ci biir jàkka ji li ngay wax da nga assalaamu ala rasulillah <laughs> loolu ngay wax kon yàlla na jàmm daal nekk ci ndawal yàlla ji <laughs> am ñu ne noonu danaan yaqulu assalaamu alaykum lay wax assalaamu alaykum lay wax te bu boobaa li ci jublu mooy malaaka yi waaw waaw ginnaaw gi bu waxee lool mu ne salaamun alayna wa ala ibadillah salihina am ñu ne lool nga yàlla na jàmm nekk ci ñun ak suñu jaamu yàlla yi nga xam ne ñooy ñu baax yi lii lépp nag ku mel na al imaam Abdurrazzaq comme ni ko boroom Euh, al imaam al Qurtubi indee bi muy sara bi muy bi li mooy aaya bi indi na wax yi waaw euh, al loolu it jëlee na ko jëlee nañ ko ci Ibnu Abbas radiyallahu taala anhuma euh, mu ne nit ki bu duggee jàkka fa qaala na nga wax bu duggee jàkka yow na nga wax assalaamu alayna wa ala ibadillah na nga assalaamu alayna waa ala ibadillah saalihin yal na jàmm nekk suñu kaw ak jaamu yàlla yi nga xam ne ñoo ñu baax ña ñii lan lañ wax wax yi yëpp mooy jàkka lay wax am ñu ne non mooy kër yi nga xam ne kenn dëkku fa waaw gayri mas gayra maskuna kër yi nga xam ne kenn dafa dëkkul la waaw nga xamante eh, kenn dëkku fa mooy du kër bu ñu xamee ah ñoom nga ñoom Ibra Njaay kat wala Musaa eh, Musaa Musaa Musaa kii si soxokat moo moom fee du kër yooyu waaw bu boobaa nag fa sallimu ala anfusikum mooy lan mooy da naan da nga boo duggee eh, eh, assalaamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin te loolu jëlee nañ ko ci Seydina Ibn Abbas ah eh, naka noonu Seydina Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma kon ñii dañ ne jàkka yi la ñii ne mooy kër gu kenn dëkkul al imam Ibn al Arabi al Abu Bakr moom dane lii daal daa dafa nekk loo xam ne dafa joyal ci lépp waaw loolu mooy li gën a dëgër te amul benn dalil bu naan pour jàkka yi kese la wala kër gu kenn dëkkul kese la waaw waaw mu ne wa atlaqa al qawla li yadxula taxta hadha al umum kullu kaana lil ghayri aw li nafsi bi mu ne nga xam ne lool nakira la waaw dafa joyal bépp kër boo xam ne sa këru bopp ak këru keneen da ciy dugaale waaw mu ne bu nit ki duggee kër boo xamante ne nii keneen a ko moom day laat day day dugal la aay ba la waxoon waaw laa tadxulu buyutan ghayra buyutikum ngi tasta'nisu boobu na dina ñaan ndigal ah voilà mooy boobu da ngay ñaan ndigal da ngay ñaan ndigal ba pare da ngay ñaan ndigal bu duggee bu dee nag këru jàmbur la dugg bu boobaa day wax li ñëw ci xabaar bi mooy li ñoom imaam Seydina Jaabir rek ñoom Ibn Abbaas radiyallahu anhu daal di nettali mooy assalaamu alayna wa ala ibadillah saalihiina te lool Ibn Umar taala anhu moom daal dinay wax loolee waaw mooy bu dee kenn newu fa bu dee nag am nañu fa ne day leen di nuyu assalaamu alaykum wa rahmatullah waaw loolu lu am am solo la léegi kon fa iza daxaltum buyutan fa sallimu ala anfusikum loolu moo tax boo duggee sa kër li ñu waxoon sànq nga voyage yi ñëw ubbi sa kër yow kese la de toute façon sa kër la yow moom dëkk bi moom France moom célibataire nga fi sa soxnaa nga Sénégal ah yow dëkkoo kenn. ba ngay dem jël nga say kele yóbbaale ñibbisiwaat ubbi bunt bi boobu doone da nga assalaamu alayna wa ala ibadillahi lay wax mu ngi noonu loolu solo la ah. kon nangeen ngeen fa idaa daxaltum buyuutan fa sallimu anfusikum tahiyatan min indillah kon gis nañ tahiya googu mooy assalaamu alaykum wa rahmatullah xam ne day nekk bu teey bu boo xam ne moom ngay nuyoo ña xam ne ñoom nga fekk foofule waaw kon loolu la léegi al imaam al haafiz an ta'ala mu beneen aaya mu ne wa qaala ta'aala wa idaa huyyitum bi tahiyyatin fa hayyuu bi ahsana minhaa aw rudduuhaa waaw suuratu nisaa'i aaya quatre-vingt-six voilà suuratu nisaa'i borom bi mu ne wa kon al imaamu Nawawi mu ne wa qaala ta taala borom bi nga xamante ne nii moo kaweta kawem jógewul ci ay mu ne wa idaa wa idaa xuyitum bi taxiya bu nee ne dañ leen a nuyu am nuyoo waaw mu ne da ngeen di ñëw ñu daal di leen nuyu am nuyoo fa xayu na ngeen fay bi ahsana minha lu ko rafet aw walla rek rudduha ngeen delloo lu mel noonu waaw liñ leen nuyoo na fay lu gën a rafet ah wala ngeen delloo bu ñu la ne assalaamu alaykum waaw nga wa rahmatullah loolu delloo nga lu gën a rafet wala rek nga ne assalaamu alaykum comme li la wax aw rudduha wala nga delloo wa lu mel noone waaw kon mu ngi noone mu ne kon wa qaala taala loolu nag mooy loolu moo tax fay nuyoo moom comme niñ ko gisoon raddu salaam moom farata la waaw raddu salaam fara farata la mooy fay nuyoo loolu daa nekk farata waaw kanta tàmbali nuyoo loolu gisoon nañ lépp ci boroom xam-xam yi jamaahir dañ ne loolu moom sunna la dañ koo sopp waaw waaye nag kanta fay bu boobaa day nekk fay loolu nekk loo xam ne fara ndax aay ak yeneen yoo xam ne raddu salaam gële ak yeneen ak yeneen kon fa buñ leen nuyoo na ngeen fay kon foofu ñu am fi ñaari mbir mooy kiy fay kiy nuyoo ak kiy fay waaw mu ne wa qaala taala al imam an-Nawawi ba léegi mu ne borom bi nga xam ne moo kawetaak kawem jógawul ci ak yéeg ba léegi nee na hal ataaka hadithu dayfi ibrahima almukramin id daxaluu alayhi fa qaalu salaama qaala salaam mu ne beneen aaya mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te ba léegi nee na hal ataaka ndax dikkalu la hal ataaka mooy dikkal dëgg dëgg dikkal na la ndax dikkalu la ah hadiisu nettaleeb dayf dayf ibrahima ña nga xam ne ñoo doon gani seyna ibrahim al xaliil al mukramiina ya nga xam ne ñoom dañ leen a teral dañ leen a teddal is ba nga xamante ne nii daxalu alayhi ca lañ dugg ci moom fa qaalu bañ duggee mu ne leen salaaman jàmm yal na jàmm nekk ci yéen ñoom ñoom ñu wax ko loolu mooy malaaka yi ñëwoon qaala mu ne salaam mu ne ah yéen itam maa ngi di fay jàmm ji nga xam ne moom ngeen ma eh, moom ngeen ma loolu gisoon nañ ko boo faatee boo fàtte la ko chapitre quatre-vingt-quatorze baabu ikraamid dayfi aaya bi mu njëkkoon andi moo doon bii qaala allahu taala hal ataaka hadiisu dayfi ibrahima almukramiin iz daxaluu alayhi fa qaaluu salaaman qaala salaamun qawmun munkaruun faraaga ilaa ahlihi fajaa'a bi'ijlin samiin faqarrabahu ilayhim qaala alaa ta'kuluun gisoon nañ ko foofee taxawoon nañ ci moo tax fii kon jarul ci yàgg lii daal lëkkaaleem ak bunt bi lenn la mooy ñii biñ ñëwee gis nga waaw ñoom ñii malaayikatur rahman malaakaay borom bi tabaaraka wa taala lay ar-rahman digal jaam yi moom lañ def biñ ñëwee dañoo nuyoo is daxalu alayhi bañ duggee ci moom mooy laata ñuy dugg dañoo yëg lu ñëwul rek ne tiital ko ah <laughs> waaw non malaaka yi du ñu def noonu dañuy yëglu loolu bokk na ci liy gën a wone ne nettali ba naan Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam ah hal ataaka naba'ul xas alxasmi iz tasawwaru al-mihrab daxalu ala Daawuda fa fazi'a minhum ñooñu du ñuy malaaka malaaka yi duñ doxale lool malaaka yi ñoom dañuy nuyoo <laughs> <laughs> waaw ñooñu du ñuy malaaka waaw ay gaay ñaari nit lañ woon yoo xam ne dañoo am problème au lieu ñu tegganoo tegganoog nabiyullahi Daawuda ca suuratu Saad ñu ñëw ne dabaj waaw ndax dikkalu la nettalit ña nga xam ne dañoo amoon lu leen lu leen jote lu tax ñu jote ba ñu daldi enjambe daldi tëb mihrab ba au lieu ñu jaar ci bunt yi wala ñu defuñ ci dara ba keroog ba nga xam ne ci lañ dugg ci seen naa daaw fekk muy jaamu yàlla fazi'a minhum qaalu laa taxaf xasmaani baghaa ba'dunaa alaa ba'din fahkum baynanaa bil qist walaa tushtit wahdinaa ilaa sawaa'i siraat waaw nga ko bul tiit loolu yéen a def lu tax mu mu kii yéen ñu ngeen fekk kii rek nga këppee lu ñëw malaaka yi duñ doxale noonu waaw loolu moo tax taxawoon nañ ci ñi tafsir aleeja yi que ne e, taxawoon nañ ci voilà loolu e, taxawoon nañ ci bu baax walillahi alhamdu wal minna ak waxi kàcc yi nga xam ne israiliyaat yi ngay gis ci téere yi tafsir yu bari ñuy wax ci xaq xaqu yonent bi yàlla Daawud alayhi salaatu wasalaam muy ñàkk teggin yoo xam ne di ko tudd rek loolu rek mën na alak nit wal iyaadu billaah bu ci bàyyee xel kon is daxalu alayhi malaaka yi biñ ñëwee ci Seydina Ibrahima biñ duggee qaal fa qaalu salaaman waaw dañoo yëglu daal di ne salaam daal di koy nuyu qaala mu ne leen salaam loolu taxawoon nañ wal walillahi alhamdu wal minna kon nag ci kaw nii insha allahu taala ci la ñuy yem ci buntu bu njëkk bi 131 el imam lii la ci indi ci ay